أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bi ñu sant Yàlla di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu ñu ñëw fi ñu yemoon ci résumé yi ba léegi ñu ngi ci résumé première partie bi nga xam ne ci lañ nekkoon muy kitaabu tahaara baabul miyaah bu ci téere al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah di Bulughul Maram min adillatil ñu woon ci xadiisu six bi ak sept bii defoon nañ taxriij bi ba neewoon nañ li ci des taxriij bi mooy waxoon nañ ci yan téere ngay man a fekk xadiis yi ñu indil ak boo bëggee am version yi ci am bu amee ndollent wala ay yokk yoo comme téere a fekk waxoon nañ leen tey nag mu des masala fiq yi nga xam ne moom la ñuy jànge woon ci xadiis yooyu ñaari xadiis yi pour fàttaliwaat ko muy xadiisu dane alxaafis ibn xajar rahimahullah dane wa an jële nañ ci rajulin benn góor boo xam ne saxiba àndoon na ak annabi yonent bi sallallahu alayhi sallam annahu qaal moom bi nee na naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi de sallallahu alayhi dafa tere an taxtasila muy sangu almaratu jigéen bi fadli rajuli ci desitu góor awir rajulu wala góor tamit wala góor awir rajulu bi fadlil mar'a wala góor di sangu tamit ci desi ci jigéen waaye wal yaxtarifa jami'an nañu asandoo ñoom ñaar mu ne woon xadiis boobu imaam Abu Dawud ak an-Nasa'i ñoom ñoo ko solo woon mu ne woon wa isnaaduhu te leen kat saxiix muy chaîne de transmission bi dëgër na beneen bi mu ne wa an nañ ci Ibn Abbas radiyallahu anhuma jële nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne moom lan la dane kaana nabi yi yonent bi de sallallahu alayhi wasallam nekkoon na yaxtasilu doon sangu bi fadli maymunata radiyallahu anha akhrajahu muslim mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane kaana nekkoon na annabi yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaxtasilu doon sangu bi fadli ci ndesitu maymunata maymuna radiyallahu anha muy soxnaam ko maymuna radiyallahu anha mu ne muslim imaam muslim moo ko moo génn xadiis boobu ci saxiixam waaye mu ne woon wali ashaabi sunan ñeel na waa kutubu as-sunan muy borom sunan yi limoon nañu ne ñeent ñi la woon ak ñu ci tegoon ci taxriij bi waaye mu comme li mu waxoon ci introduction bu waxee ashaabu sunan rek ñeent ñi la ci jublu muy Abu Dawud imaam Abu Dawud ak imaam Tirmidhi ak imaam an-Nasaa'i ak al imaam ah, Ibn Maaja rahmatullah alayhim mu ne dañ ne lan moo ñëw ci seen version dana irtasala ba'du azwaaji nabi irtasala sangu na ba'du azwaaji nabi lenn kenn ci soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci benn kël benn récipient bu def ndox fa jaa ñëw annabi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw li yaxtasila ngir mu sangu minha ci ndox moomu des fa qaalat ndaw si ne ko kat inni dëgg dëgg man kat kuntu junuban dama ame woon janaaba te sangu naa ci ba toog fa qaala yonent bi sallallahu alayhi tontu ko ne ko innal maa'a laa yajnu ndox kat du ame janaaba waaye mu ne ndox du ame janaaba mu ne xadiis boobu kan moo ko wéral mu ne imaamu Tirmidhi ak Ibn Xuzayma ñoom wéral nañ xadiis boobu kon loolu moo doon xadiis bi léegi tey ñu war a ñëw li ñu fàtte woon rek mooy ensemble xadis bi mu ngi tuddoon ndax bu ngeen gisee kii bu nekk dafa amoon ay tur mooy xadis bu njëkk bi amoon na tur trois xadis deux bi trois bi amoon nañ tur cinq bi amoon na tur six bi sept bi tamit dafa am tur tur bi mooy xukmu fadlil tahuri mooy xukmu fadlu tahuri mooy lan mooy àtteem ndesitu yoo xamante ni dañ cee yëkkati ko wala dañ cee dañ koo yëkkati dañ cee utiliser pour jaamu yàlla ba pare lan mooy àtteem ñeen gisee xadiis yi mooy surtout beneen bi dana yonent bi sallallahu kenn ci soxnaam yi dafa sangu ba teg moom mu ñëw di sangu léegi mooy àtteem ndox yi nga xam ne dañ koy utiliser ci jaamu yàlla ba pare lan mooy àtteem noonu la tudd léegi kon tey ñu ñëw ci masala fiqh yi mu ngeen gisee début ba léegi noonu lay demee mooy mu ngeen gisee xaw ñoo suivre ñi ñi demee woon ci biir commentaire yi commentaire yi sëñ bi doon def def presque am na loo xamante ne nii comme ndax laata ñu doon ñëw ci masala fiqh yi am na lu ko doon jiitu bu ñu toppoon méthodologie bi ak cheminement bi ñu jëloon ci bi ñu ci début bi ba léegi mooy ne façon njàng yi ñu doon njàng mooy bi nekkoon ci kaw. bu ñu parewoon ci taxrij jéeg yooyu ak baat yi bi ne woon ci kaw moo doon ana tegginu kiy sàkku xam-xam ak ki koy sàkku kiy sàkku xam-xam ak kiy jàngale boobu mooy waxoon nañ ci début bi ne dañ koo bëgg a boole yooyu yëpp ci xadiis dañ ko bëgg boole mu mujjee bu ñu pare woon ci loolu lañ doon def bii nii lii ñu toll muy masala fiqh yi dóor a dugg nag ci masala usul yi boobu yi dañ ne ñaar yooyu mooy masala yu jëm ci wàllu tegginu xam-xam yooyu ak masala usul yi dañ koy bëgg mujj waaye tamit waxoon nañ leen ne saxaaba yi ñu gis ridwanullah alayhim comme bañ mu gën a gudd dañu bëgg tamit gin moom mooy nekk dernier bi insha allah bu ko defee dañuy commencer ci abu hurayrata abu di al-khudri abu umama ba ko ba ñi nga xamante ni noonu foofu lañ ci bu ko defee ñu wax ku nekk wax ci moom ci dundam insha allah noon lañ ko bëgg da yàlla nañu ko yàlla jàppale insha allah kon tey kon masala yi ñuy gise ci ñaari xadiis yi ñu lim sa yi ñu jàng sànk eh, huit mooy masala fiqh yi mooy yu jëm ci suñu pratique quotidienne huit masala la bëre passé moom dañ ne woon bu ci nekk bu ngeen gisee niñ commencé ba léegi mooy dañuy fexe dajale ci biir cours bi ñu ndax masala yi sëñ bi daal da doon commencer rek wax ci ni ñi ne lim leen door a commencer mais bu ma ci fàttee benn ngeen fàttali ma léegi nag dañoo dajale masala yi ci nekk bu nekk bu ko defee ñu takk ko comme ñu ngeen waxe woon ne leen bokkoon na sax ci xadiis yi jàngale ci ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam méthodologie yi ñu jàngal ci booy jàngale loolu baax na comme liñ naan uhillat lana maytatan bu ko defee mu leer na la yow ñaari di lañ la daganal du ñett du ñeent moo tax fii boo xamee ne huit la léegi nga door nga xam ne nag kon ndeke masala hadith six ak sept ñun huit masala lañu gisoon ba boo fàttee nga xam ne yaa ci fàtte benn boo ci naree yokk benn nga xam ne kon nag nekkul du neuf ne huit la kon huit masala la insha allah léegi premier masala bi euh, mooy mooy masala bi tax sax hadith bi dëgg-dëgg ñëw fii mooy est góor mën naa sangu ci ndesitu jigéen wala mu jàppe ci autrement dit mooy bu doon nañu yor satala pour kiy jàpp mais nag dinañ ñëw ci biir sax wa wa nañ ñëw ci exemple bi mooy ne dañu yor doon nas ndaw dafa yor satalaam jàpp ci ba pare teg est góor mën naa ñëw jàpp ci wala mu yor benn sóof ñëw sangu ci set ba pare ñëw teg benn waay ñëw est waa jooju mën naa jël ndox moomu sangoo ko kon loolu mooy laaj bi léegi loolu mooy première question bi est-ce que loolu mën naa nekk léegi deuxième bi mooy bu ñu jugee ci taxrij bi waxoon nañ taxrij bi li ñu doon jàngal mooy ne du dalay permettre tamit doo yem rek ci li alxaafis rahimahullah indi ndax jàngoon nañ ne bi ñuy def taxrij bi indi woon nañ xadiis bi ni mu mate lépp ndax Humayd ibn Abd Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari rahimahullah moom dane laqiitu rajulan saxiba nabiyya sallallahu alayhi wa sallam arba'a sinin kama saxibahu abu hurayra radiyallahu anhu dane man daje naa ab góor goo xam ne dafa daje dafa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeenti at comme ni abu hurayra radiyallahu anhu ànd ak moom mu ne góor googu moo ne naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yaxtasila ano ah, naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yamtasita ahaduna kulla yawm mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñu tere dafa tere ñun ñun ci góor ñi bu dee ñun mooy góor ñee tax muy wax ñun am yam tafita ñuy ñuy ñuy kenn koo xamante ni kenn ci ñun kuy peñaw saa su ne mu ne aw walla boog yabu la muy sangu fii musta fii mustasalihi walla boog tere na tamit kuy saw fi muy sangoo mu ne aw walla terewaale na tamit an taxtati la mu sangu almaratu jigéen bi fadli rajuli ci ndesitu góor mu ne awil rajul wala góor tamit di sangu bi fadli marati ci ndesitu jigéen wala yàq tarifa jamian nañu waaye nañu asandoo bu ñuy sangu noonu bu ko defee kon gis nañ ne kon xadiis bi ñu am di bulughul maram indiwul ñaari indiwul peñe bi hmm. mais tamit indiwul tere bi tere ku saw fi ngay sangoo kon nag comme que commentaire boo koy def commentaire bi li taxoon sax taxriij bi liñ dinaa noonu solo comme niñ ko waxee danga koy répété saa su ne mooy tamit loolu la mooy day am yoo xam ne ci xadiis bi la bokk waaye rek bu liñ ciy jàng mooy alxaafis rahimahullah loolu nekkul woon objectif bi moo tax mu daggoon ko waaye nag comme que dañuy jàng lan moo jóge ci xadiis bi ñun yey nañu jël lépp jàng ci ndax xadiis bi léegi da koo tere tere bi léegi kon deuxième bi mooy comme que version bi version complète xadiis bi wax na yëpp peñe léegi mooy est-ce peñe lan mooy àtte góor guy peñewu saa su ndax dana yonent bi sallallahu da koo tere léegi est tere bi ndax lii ci yoon question bi question usul yi la mooy est-ce que bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere tere rek bu ne ba comme tere na kuy peñewu saa su ne est-ce que tere boobu day tax ñu ne tere xaraam la mooy ku ko def da ngay am bàkkaar wala danañ tere la rek boo xam ne dañ koo ci mooy ku ko def doo am bàkkaar waaye def nga lu gënul mooy est lan mooy àtte peñaw góor bi peñaw sa saa su ne mooy deuxième bi léegi ñu ñëwaat ci beneen bi mooy lan mooy àttewu saw ci fi ngay sangoo tamit mooy troisième question bi léegi quatrième bi mooy comme que ci ndef la ñuy wax léegi lan mooy définition ndefit am fadlu la wax xukmu ak li taxuur yi loolu la kii di tudd mooy àtteewu lan mooy àtte ndesitu loo xam ne dañ ko utiliser ngir jaamu yàlla ba pare ndox léegi lan mooy définition ndox ndax lan mooy définition des ndax bu leerul loolu bu leerul rek mooy mën nañoo lu bari mën nañoo rëcc ndax nit mën naa ñëw jël paanam utiliser ci lu toll ni paan bu fees dal utiliser ci lu toll ni benn satala nga bëgg koo tudde ndax est-ce que loolu ndes lay tudd wala tamit koo xam ne dafa fekk benn piscine dugg génn est-ce que da nga naan lool tamit ndef la wala waa ji nga xam ne moom dafa jàpp ba pare satala ji daanaka dafa digg mu jàpp ba mu def est-ce que loolu tamit ndef la mooy loolu question boobu la ñu war a tontu mooy lan mooy ndef dëgg lan lay teg ak lan lan la ëmb daal mu def fadli léegi cinquième bi mooy ana lan mooy àtte góor ak jigéen di sangu ndax loolu moom la xadiis ba la wax xadiisu ibnu Abbaas bi radiyallahu anhuma lan mooy àtte bi waaye tamit mooy buñ ne ay sangoo fii góor ak ku kuy sëyëg ñaar ñuy sëyëg tax ñu wax waxuñu rek ñaari gaa yi daje fële dem dem dem dem place bi sangu ji waxuñu leen lool buñ ne góor bi ñuy wax buñ ne góor ak jigéen nag jàpp leen nag ñaar ñuy sëyëg tax ñuy wax léegi lan mooy àtte sangu góor jëkk rek jabar kon waaw tey mu gën a leer loolu moo gën a moo gën ndax wolof yi moom boo waxul lu leer boo nee góor rek dañuy dem ba pare na mu ngi nii góor la wax ndax lool moom am la dafa général yow yaa ko ci bëgg a dégg leneen mais moom li wax dafa leer kon waaw waaw kay loolu la waaye tamit sixième question bi mooy est-ce que naa gis awraay soxnaam wala est-ce versa loolu tamit man nañ ko gis ci xadis bi mooy bokk na ci masala yi nga xam ne jàngoon nañ ko ci xadis bi léegi euh, septième bi mooy toujours ci vie de couple la jëmaat mooy question yi nga xam ne sëñ bi naan mu ko ci biir kii bi sax mooy yoo xam ne c'est sûr que boo toogoon di waxtaan kenn du la ko laaj te koo war a xam ndax ndax moo tax euh, bi kii ñëwee Ummu Sulaym mu radiyallahu anha mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna Allaha la yastahi min al-haqq yàlla kat daa ñëw di laaj Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn question boo xamante ni bariwul ñu koy laaj presque c'est nga dégg ko wala sax ku mel ni moom rek a koy laaj mu ñëw nag Yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla kat du rus dëgg bu kiiwee comme naan dafa rus a wax dëgg wala dafa rus a déedéet yàlla moom loolu nekkul ci moom léegi lan moo war jigéen bu dee dafa gént ba gis li góor bu géntee di gis ndax bi ñu ko defee Ummu Salama ak yaa Aysa ñoom ñëpp dañu dañu jaaxle ci laaj bi ñu ne yow nan ngay laaja lu mel nii yaa ngi yaa ngi xaw yi sutura jigéen ñi nan ngay ñëwee di laaj yu mel nii mooy dawaan question yoo xam ne kenn du ko laaj ci yu mel noonu ci lañ traité woon fii ne lan mooy àtte est-ce que góor wala jigéen ñaar ñuy sëy kenn mën naa jël génn ñoom dugal ko ci awaay ci ci def est ce que mën naa nekk ak bokkoon na ci masala yi mooy septième bi léegi huitième bi mooy est ce que est ce euh, nit mooy nit ñi nga xamante ne nii jigéen manula yéete ñoom manula ñoom mooy daal du ñu maxaramam mooy koo xamante ne nii man nga koo takk ana ñoo ñan ñan nga jigéen mën a wane mën a bañ a nekk ak ñoom saa mu muuru ñooñ mooy ñan mooy par exemple bu nekkoon këram am ku fëgg ñan mooy ñi nga xam ne bu xoolee ci kii bi nga gis ko est ce bu dee est waaw kay est ce que ñu ngi gis ki ñu gis est kooku tax na mu war a daw fekk dara ci boppam wala déet ñooñ mooy ñan waaw léegi loolu mooy huit questions yi insha allah léegi yooyu mooy masala yi nga xamante ni moom lañ gisoon ci xadiis bi léegi kon première bi da nga xam ne moo moo nekk principale question bi moo doon est-ce que góor mën naa sangu ci ndeku ci jigéen wala déet kon léegi loolu mooy question bi exemple bi joxe woon nañ ko léegi bu nee sangu nag njàpp ci la tamit mooy jigéen bu jàpp ba mu def est-ce na ci wala wala balaa loolu ngir ngeen mu gën a leer nañu jiital euh, question bii teg ci ndesit bu ko defee bu ñu nee ndesit ngeen xam mooy ndex kon mu ngeen wala ñu suivre ni ñu demee noonu mooy tane comme que daa am ñu ci nañ ko jëli noonu ni mu demee woon ak ni mu demee woon ci cours bi ndax ndesit après man nañ ko fii mais daal mooy est ce léegi bu jigéen jàppee mu des wala mu sangu set des est ce que mën naa sangu wala déet léegi foofu dafa am juróomi abi abi bu njëkk bi mooy avis maliki yi avis bu njëkk bi mooy avis maliki yi shafi'i yi ak xan ak xanaabila yi non ak xanafi yi imaam ahmad bokkul mooy kon ñu jëlaat mooy avis xanafi yi maliki yi ak shafi'i yi ñoom dañu ne loolu garaawul kon lool mooy ami bu njëkk bi mooy ne bu jigéen sangoo wala mu jàpp ba des góor ñëw utiliser loolu grawul deuxième avis bi mooy version mooy avis wu imam ahmad waa njiiram xanaa bi lañu ñoom ñu ne loolu man da nekk suuf man naa nekk suuf bu dee jigéen ji dafa ñuy ndox mi lool mooy deuxième avis bi mooy bu dee mooy ne ñoom boo gisee ñoom ñu ci kaw kon am na luñ bokk mooy ne ñoom dañ naan ànd nañoo gi yéen mën naa nekk suufkaat yi mooy bi dee ndaw si daa jël ndox mi dugg ñu woon ak sangu ñëw génn yow góor ci walla jëkkëram wala doomam gi di góor wala yu noonu kooku mënu la jël ndox mi utilisé ko ndax lan ndax ndox femme bi dafa yéeteeg ndox mi ñuy sangoo moom loolu mooy deuxième bi. troisième bi moom mu ne troisième avis bi dañoo ko tere mu nekk ndesitu góor ak ndesitu jigéen ñoo ci yem yépp lañ tere bu dee jigéen moo sangu mu def tere nañ ko bu dee góor moo sangu mu def tere nañ tamit jigéen utilisé loolu mooy troisième bi ma abihu Abdullah ibn Sargis radiyallahu anhu moom moom ñaari côté yépp lañ tere góor mooy dafa xaram pour moom aviglu mooy dafa xaraam bokkul ak ñeewoon gis nañ ne moom ñaari côté yëpp bu góor sangoo mu def xaraam na jigéen utiliser bu jigéen sangoo mu def xaraam na tamit góor utiliser ko léegi loolu mooy mooy troisième bi bi quatrième bi ñoom dañu ne bu dee góor la dañ koo sit bu dee jigéen la nag dafa xaraam boobu Abu Hurayra moo wax loolu radiyallahu anhu ak al-Hasanul Basri mooy ne ñoom bu dee ne jigéen ci ñoom bu dee jigéen la góor moo sang dañoo sib lool alors que bu dee jigéen la nag bu boobaa day xaram kon muy abiwu muy abiyu abu hurayra al hasan al basri radiyallahu radiyallahu an abu hurayra wa rahimallahu an hasan léegi mu des benn muy ñenn beneen dernier abi bi moom da moom dañ ne bu dee ndaw si dafa sa dafa sangoo ci ndox mi utiliser ndox mi te mbërëg a taxoon wala jar bu dee lool la mooy baaxul bu dee leneen nag mën naa nekk mooy bu dee mbërëg tax moom man la utilisé ndox mi boobu Abdullah ibn Umar moo ko wax moom moo ne moom lool ak yëm la ak al imaam al Awzaa'i rahimahullah kon léegi juróomi avis yi mooy loolu léegi nag ñuy laaj ana ban avis avis bi nga xamante ne ni moom lañ nootaloon fii mooy avis bu njëkk bi mooy ñu ne mooy ñetti mooy ñett jumhur bu dee dañu jël ñeent ñi rek ñeenti ngir ñooy jumhur mooy majorité borom xam-xam yi ci ñeenti ngir yi muy xanafiya bi ak shafi'iyya bi maliki bi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne loolu mën naa nekk léegi nag ñu war a indi seeni dalil mooy ana man mooy seeni argument seeni preuve ci loolu ah, léegi ñoom ñu ne ñun suñu argument mooy xadiis bii xadiis ñu yor mooy suñ argument mooy lan mooy ne mooy pas bi de sept bi de six bi de bi mooy lan dane Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dane lan kaana an sallallahu alayhi wa sallam bi fadli Maymunata radiyallahu anha dane yonent bi de sallallahu nekkoon na bi sangu ci ndefitu yaay Maymuna radiyallahu anha loolu day wane ne ah foofu buñ nee sangu ci sariya moom côté diine buñ nee sangu rek joyal ko noonu mooy sangu farata tax ñuy wax buñ nee sangu rek wala wala wala kii wala njàpp bu ñu ko waxee ci sariya rek mooy ne mooy ndax dafa am deux possibilités bu la neexee nga joxe nga ne man kat li ma ci dégge mooy mën naa am définition linguistique bi la mën naa am définition bi nga xam ne nag sariya la mu ngi mel yeneen saa salaam bi ñu ne Seydina Omar radiyallahu anhu radiyallahu anhu boo bu dee moo xam dafa sëy soxnaam guddi balaa tëdd nag na na raxas sëyam te mu jàpp xam nga loolu noo jàppal te nga nelaw boobu mën nga cee dégg ñaar comme ni ni ni ñëwee ci ab yi ndax lool xadiis boobu am na ñoo xam ne dañu ne bu nee ra bu nga jàpp te nelaw. boobu raxas raxas bi lay wax raxas ndax tamit day day tekki raxas ci ci langue mais ni gën a dëgër mooy ne jàpp buñ ko waxee ci diine mooy mu jàpp la ko wax mooy jàpp jàpp bi ñu xam dóor a tëj loolu la ko wax mooy ne jàpp bu ñëwee mooy terme boo xamante ne nii mooy loolu dañ koy jàpp comme règle bu dee ci charia li ñuy wax mu am moo boo xam ne dafa am définition presque moo yëpp la mais définition linguistique bi wuuteeg définition de charia bi liñ koy nootal li ñuy nootal en général li noot mooy définition charia bi ndax ci lañ nekk nekkuñ ci leneen moo tax kon xadiis bi argument la ndax yonent bi sa na Abdullah ibn Abbas dane yaay Maymuna da doon sangu ba teg yonent bi sa sallam ñëw sangu kon loolu day wane ne góor mën naa sangu ci nga fi ci jigéen ñu ne beneen mooy ne biir xadiis bi boo xoolee biir xadiis bi Abdullah ibn Abbas moo soloo xadiis bi ci yëfi kan lay nettali yaay Maymuna nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mujjee denc ndax xadiis seet bi bu ngeen gisee sànk ni ñu def taxriij bi Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari rahimahullah dane man ki ma dajeel ki ma nettali xadiis bi ki ma dajeel ba mu nettali maw li ma leen nettali moom ñeenti at la def ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci def ak moom ñeenti at nag mën na am moom ci ñeenti at yooyu ndax yaay Maymuna yonent bi sallallahu koy takk bi mu koy ci euh, denc Makka la woon mooy dernier mooy aj bi mujjee def te loolu mooy boobu la dëj Makka boobu alors que kee quatre ans moom la def ak moom kon ñu nekk yéen seen xadis bee naxuñ leen ne xadis bi kiiwul de déedéet mais dafa change mooy ne gaa xadis bi wér na d'accord nañ mais nag xadis bi lu mooy lan bu dee daa ñëw indi loo xamante ni dafa isolé mooy dañuy ñëw di àtte leen xadis bii ne lii la ay xadis yu bari ne lële la te ñoom ñëpp ñu ñu nekk xadis yoo xam ne dañoo wér xadis yi ne yi wax contraire bi te ñu ëpp yooyu la ñuy nootal ci kaw bii ndax bii benn la loolu moom loolu c'est logique sax lool c'est logique bu dee dañu am ñoo xamante ne ni ñoom ñépp a yem ci maanute kenn rek wax lu contraire rek li diis yi wax ña waxu kan la ñuy jël waxi diis yi moo tax dañ naan leen ñeen seen xadiis bi dafa iso ci version isolée la mooy nekk ñoo li ci biir li ñuy jàngale acte boobu dafa isolé moo tax du ñu koy utiliser loolu mooy troisième quatrième ñu Abdullah ibn Abbas kaana la utilisé te kaana dafa am solo na kaana mooy yonent bi sallallahu alayhi kaana nekkoon na lu doon sangu mooy kaana day wane ne lu yàgg la nekkoon na te tamit mooy doon na kaana day tekki ne loo xam ne danga koy def ci répétitif nekkul ne da koy def benn yoon rek ñu ne la kaana am na nag ci ay kaa yu muy ñëwee yoo xam ne dañuy utiliser kaana ci loolu mais loo xam ne benn yoon la am ñu utiliser ci kaana mais loolu fii nag comme que kaana la utilisé mooy moo bi nga xamante ni nii moo bu am solo la ci biir xadiis bi wane ne kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon def lu bari teg ci yéen xadiis bee mooy lan duñ leen ne baaxut mais dañ leen naan àtte bi amoon na mais boo seetloo ci biir xadiis bi yaay Maymuna radiyallahu anha li mu tontoo yonent li mu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo lay wan ne moom yëgoon na ne ne dañ ko doon cere ndax daa daa ñëw dana dafa sangu ba teg dana irtasa ba'du surtout beneen bi dana irtasala ba'du azwaaji nabi loolu xam nañ ne yaay Maymuna la radiyallahu anha ndax lan xadiis bi ci kaw moo ñu ko leeral muy version imam muslim rahimahullah dane kenn ci soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam sangu na fii jafnatin ci benn récipient benn këll ba teg yonent bi sallallahu ñëw bëgg cee sangu lan moo tax bi mu ñëwee bëgg koo sangu bëgg sangu ci ndox mi mu tere ko mu ne ko kat ah attention man kat damaa utiliser ndox mi mooy moom xamoon na ne dañ koo tere woon ndax bu ko xamul woon du ko wax mu ngi mel ni bu doon dafa ñëw benn ci ndaa yi di tànk ndox pour sangu du ko ne du ko wax dara ndax lool c'est c'est banal ñëpp xam ne dañ koy def mais li tax mu dem bay sangu mu ne ko attention kat man dama cee sangu loolu mooy wane ne moom yëgoon na ne àtte bi amoon na mooy ne dañ ko doon tere mais àtte boobu nag doxatul bi koy doon saa salaam neelam ndox kat du janaaba mooy janaaba du am effet ci ndox mi foofu la àtte boobu teggee ko mooy argument wu ci gàttal mooy argument wu avis boobu li nga xamante ne ni moom la ñu dëgëree insha allah bu ko defee kon mooy avis shafi xanafiya yi malike yi ak shafi'i yi ak ñoom ñoo ne lan ñoom ñoo ne bu jigéen sangoo ba mu des man na wee sangu beneen côté bi moom presque ñëpp ci d'accord ba mu des Abdullah ibn Sarjis mooy bu dee góor radiyallahu anhu mooy bu dee góor sangu na ba mu des loolu moom rek lañ xam ci ku ko ne ku ne moom loolu dañ koy tere te moom à part moom gisatuñ ko ko wax mooy dañ koy ñettali rek mooy avis la boo xam ne buñ nee avis sage tam euh, sage loolu la avis sage en général mooy loo xam ne dañ koy ñettali pour nit ñi xam ne am na ku ko wax mais kenn du ko jëfe dañ koy jàngale boo demee bëri bi ñuy jàngal xadiis comme nii dañ ko fay dégg mais presque mënoo dox kenn gis ku koy utiliser ndax ñi ko doon wax nekkatuñu fi te amatul kenn ku ñëw soutenir leen ci loolu mooy kon beneen côté bi boobu du question mooy est bu góor sangoo mu def bi yéen mën na see sangu loolu loolu mooy mën naa nekk kon deuxième que loolu mooy premier bi deuxième bi moo doon est lan mooy àttewu góor guy te ñëw saa su nekk boo bii da ñëw saa su ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ ne ci xadiis bi ci kaw da euh, am na loo xam ne dama ko fàtte woon mooy mais xëy na après insha allah bu mu bu ñuy waaju jeexal ma sii ko mooy ndax bi ñuy wax ci baat yi dafa fàtte woon ci mu nenoon benn góor bu àndoon ak yonent sallallahu alayhi wasallam kan la war a nekk ci saxaaba yi dama ko fàtte woon dama ko tëwoon mais laa ci gàttal am nañu ne Abdullah ibn Sarjis wala Abdullah ibn Mughaffal wala waaw abu waaw waaw al-Hakam ibn Amr al euh, moom tamit wax nañ ne moom la mais daal ala kulli xaalis mooy kenn la koo xam ne kuñ ci mën a nootal it mooy ne waa ji li leer mooy ne ki wax wax ji saxaaba la mm-hmm. léegi comme deuxième question bi mooy ne ana lan mooy àtte góor guy peñawu saa su ne dañ naan la àtte bi mooy ne dañ koo sit mooy ne kenn du ne kuy peñawu saa ne def nga lu xaraam loo xam ne boo ñëwee yàlla dina la ci duma mais def nga loo xamante ne nii yow degré bi dina ndaw li gën a mat mu mën a am mooy ne yow dañ koo dañ koo sit di gën a mat mooy ne li ngay def dañ koo sit euh, ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit dafa wax ci yeneen xadiis yoo xamante ne nii comme nit bu amee karaw tamit na koy toppatoo mooy bu leen bàyyi noonu rek saytaanu ñëw dominer leen ba ba tax du ngeen toppatoo seen bopp ba nit koo xam ne boo ko gisee bari karaw ba bari mu kii boo gisee mel ni njuuma loolu lislaam da koy tere tamit ndax yàlla dafa dafa dafa mu ne inna allah bi ñuy wax beneen xadiis ne inna allah tayyibun bi sa saxaaba yi ridwaanullah laajee na ko kenn ci ñun dëgg li ñuy sol kat comme daal yu mel noonu mu ne mu ne ko yàlla de man la leen toll mais yàlla de dafa nekk koo xam ne tayyibun yuhibbu yuhibbu tayyib yàlla dafa nekk koo xam ne dafa tey dafa set ba pare bëgg lu set kon nag nit tamit mooy ne lii bañ rek mooy nga koy def topp ci di topp ci yooyu bay niroo jigéen ñi ndax yooyu bu dee jigéen garaawul man na koy def mais pas di ko def di génn tamit di ko wane ci mbedd yeeg yooyu déedéet mais jigéen man na koy def saa na ne mais góor dañ koy tere ndax dañuy bañ góor di niroo jigéen te boo koy def yow buñ la gisee sax lu am fulla dootuñ la ci woo ndax dañ naan kii moom moom dañ koy woo ni ñuy wax lu am fulla muy seet muy seetoo ko peñawoo baax na nag baax mais baax na di ko def mais di ko def saa su ne dëkk ci loolu la ñuy tere loolu mooy mooy fit mais léegi beneen bi mooy lan mooy àtte troisième bi àtte koo xamante ne nii mooy day sangu day saw ci muy sangoo door a commencer sangu moo xam day sangu ba pare buy sangu di saw wala mu ñëw saw fa dem yoonam wala ainsi mooy daal koo xam ne ci muy sangoo lay saw kooku tamit kooku moom daa am tekkantal mooy bu dee ne affaire bi bu fa sawee dafa tuuti ndox mu tuuti par exemple moo xam ne leer na ko ne après buy jàppaat day taqat yooyu da koy mën na sobe bi mën na koo laal ak kook dañ naan ko yow li ngay def dafa xaraam mais nag bu dee ne moom bu sawee am na benn dégg bu yóbbu ndox mi yooyu kooku dañ naan ko degré bi dina mat li ngay def bi mu toll mooy dañ koy sit mais bu dee nag yow ndox mu ndaw moo fa nekk nga xam ne day mën nay dina taqaar teg yooyu sobe bi nga nar dem jàpp gis moo xam da dox ak moom walla ngay julleeg moom wala yooyu loolu dañ naan la dañ koo xaram dafa xaram léegi loolu mooy troisième bi quatrième bi euh, quatrième question bi moo doon waaw kay lan mooy ndesit euh, ndesit lan lay tekki ndesit mooy euh, waxoon nañ sànk ni bu dee benn baignoire bu mag la moom ñu def ci ndox ba mu fees nga dugg ci génn loolu taxul ñu naan ndesit wala nga ñëw jàpp ci ba pare dem même bu dee sax li ngay jàpp dafa wàccaat ci suuf loolu taxul ñuy wax ndesit ndesit mooy il faut il faut affaire bi boo ko utilisé pare lu tuutee ciy def mooy ne li nga utilisé mooy ëpp li nga li ci def mooy mënoo ñëw loo xamante ne nii paan la paan bu mat nga jàpp ci ba pare ne man damaa defal loolu desit kon ndesit mooy mooy loolu mooy bu ma jëloon lii manumaa ñëw jël ci ñaari ñaari gut ba pare ne leen defal naa déedéet loolu loolu mooy desit léegi mu def euh, beneen loolu mooy cinquième bi cinquième bu mujj mooy cinquième bi waa léegi cinquième bi mooy lan mooy lan mooy àtte jëkkër ak jabar juy sangu lan mooy àtte est-ce dafa xaraam est dañ koy sib est dafa dagan est-ce waaw kay dañ koo sopp mooy est-ce yooyu yëpp waaw est tamit loo xamante ni dañ naan la par force nag dangaa war a sangoog sa soxna par force mooy cinq yooyu cinq yi nga xamante ni ñooy ñooy àtte yi yi nga xam ne mooy daw ci sare est ce que yooyu day est yooyu dañ koo xaraamal mooy góor guy sangoog soxnaam est ce que dañ koo xaraamal dañ koo daganal dañ koo sib wala dañ koo sopp wala dafa dagan léegi ko dañaa la loolu duñ na ne farata la mais mais lu ñu sopp la da koy nit di ko def ndax yonent bi saa sallam da ko doon def da yor mooy am na xadiis yu bari sax yii nii yii wane na yii nii am na yeneen version yu xadiis yu ñëw yu mel a comme yaay Aisha radiyallahu anha dane moom yonent doon na sangoo yonent bi saa sallam ci benn ndax mu naan ko desal ma yonent bi saa sallam naan ko desal ma kon loolu mooy wan ne ñoom dañ doon sangoondoo duñ la ne nag ku ko deful am nga bàkkaar mais dañ naan la loolu lu ñu sopp la ndax lan boo ko defee jàpp na yow roy yonent bi saa salaam nga ci jublu loolu sunn ci sunn nga nekk yàlla dala ciy fay loolu benn la kon mooy àtte bi mooy lan ndax lan ndax loolu tamit boo gisee yonent bi saa salaam doon ko gën a def mooy da doon gën a tamit dëgëral relation du couple bi tamit en même temps bu dee bu dee ñoo xamante ni boo duggee rek ñàngal jaar fee jaay jaar kilifa kilifa ay yooyu affaire bi day dem ba yow sa kër comme benn robot boo xamante ne ni ñii lay mel il faut ñu ko mais mooy benn ambiance du fa am dañ lay ragal sax wax yenn yi waaw suñu saara ngi dégg léegi euh, sixième bi mooy est-ce que sixième question ngeen seetloo mooy est-ce que góor wala jigéen mën naa gis awraay gis jigéen mën naa gis awraay jëkkëram wala jëkkër mën naa gis awraay euh, euh, jabaram loolu dañ naan la waaw dafa am yenn boroom xam-xam yoo xam ne ñoom dañu koo tere dañoo dem sax ba biir ci ne loolu moom dafa xaraam kenn waru koo def mais nag lépp ci boroom xam-xam yi dañ ne loolu mën naa nekk ndax lan ñene moom dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaay Aysa dane kat radiyallahu anha moom dane yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom gisul gisu ko ci moom te yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisu ko ci moom mais nag xadis boobu premièrement dañ xadis bu daif la mais même sax bu doon ne même bu doon xadis boobu dañ ne noonu d'accordal noonu rek tax na moom moom moom moom dañ koy teg mais même li muy indi contenu mooy comme li nga xamante ni moom la Ibn Arabi euh, al-Maliki rahimahullah wax ne loolu boo gisee loolu loolu kamaalul adab rek la bu dee même bu dee li ñuy wax hadith boobu même bu ne dañ leen a d'accord la ne leen contenu bi noonu la dañ naan leen loolu day wane yar gu mag yar gi nga xamante ni ak pudeur bi nekkoon ci ñoom loolu rek la waaye wanewul benn yoon ne dafa xaram alors que. en plus que sax xadis bi dafa daay jarul sax yooyu yëpp di ci am ci wax mooy ne daal am na yeneen xadis yu ko gën a dëgër yu ñëw bee dafa daay li taxoon ñu defoon borom xam-xam yi rahmaullah di def différence boobu li euh, classification yooyu sahih ak xasan ak daay mooy sahih ak xasan mën nañ leen a utiliser mooy xadis boo xam dafa authentique ak xadis boo xam ne c'est valable baax na kooku mën nañ leen a utiliser lay xadis bu daay moom. mooy bu dee ci àtte yi nii comme yu nag di koy firi rawatina bu dee dafa am yeneen xadis yi yoo xam ne bu xasan la wala bu dëgër bu fi nekk nga koy mooy dañ mooy ne comme ñooñu seen avis boobu avis boobu dañ koy dàq mooy ne lan moom lañ noot avis avis buñ noot la mooy ne mën naa nekk ndax lan yeneen yaay waay sa radiyallahu dañ ko ko laaj biñ ko ko laaj ne ko laaj ko même question bi moom dafa tontu lan ne man kat ak yonent saa salaam doon nañ sangu ci benn ndab pour ne lan voilà kon leer na nit léegi li ci def yaa koy yaa koy xalaat yaa koy xamal sa bopp te aaya bi sax loolu la waxoon aaya bi nekk ci suuratu Nuur dañuy lim ñi nga xamante ne nii ñoom mën ngaa gis mën nañoo gis li nga xam ne terewuñ dañoo tere jigéen wan ko ko dul moom da lim ci njëkkoon a boole dana illaa li bu'ulatihi na ba mu des bokk na ci li ki mu njëkke mooy jëkkër ji bu dee jaam temps jaam yi am mooy sangam sang sang bu dee dafa am euh, jaam bu jigéen comme yooyu loolu day wane ne yooyu day wane ne loolu mën naa nekk léegi kon loolu mooy abi bi di noot mooy ne mën naa nekk mën naa nekk léegi mu des mu des euh, septième septième question bi la hmm. mooy bi ñu waxoon sànq mooy ne est-ce que kenn ci ñuy sëy mën naa jël benn ñoom dugal ko ci awraay ci ci def googu imaam al-Qurtubi rahimahullah euh, ci tafsiram bi indi na ko ne bi muy euh, firi aaya bi yàlla naan kullil mu'minina wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna boobu naan waxal yow yonent saa salaam waxal jigéen ñi jigéen ñi jullit jigéen ñi nga xam dañu gëm yàlla ñuy sag bi seenu gis mooy ñu bañ rek lu romb ñu xool ko kon ni ñu teree góor jigéen gu romb nga xool ko noonu tamit la ñu teree jigéen góor gu romb yamit mu xool moo xam ci côté matériel moo xam ci côté taar waaw waaw ceene na waaw comme waaw moom loolu dañ koy tere léegi ci bi ñuy firi aaya boobu dane euh, ñëw nañu moo di di ñu ci dane axbar rahimahullah te bokk ci njiiru imam Malik moom dane loolu mën naa nekk loolu dagan na loolu dara na wut léegi nag mais problème yi nga xam ne dañ koy tere léegi kon nag foofu lan lañ wax mooy ne pour ñi nga xamante ne surtout man yi dañu gis ne dafa dafa sobee muy surtout imam waa njiir imam Malik ak imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi ñoom dañu gis ne moom dafa sobewu kon bu boobaa dañ naan la nga fexe bañ a man yi loolu lañ lay tere kon bu boobaa léegi nag mu des euh, dernière question bi mooy wit bi ndax insha allah buñ paree ci li gis nañ ni temps bi des na mooy dañuy def taxriiju xadiisu xadiisu xaj bi moom gisee moo ciñ tegu daa am lu ngeen di laaj daa am lu ngeen waaw kon ñu àggale waaw waaw mais wax leen ko wala ay lan ay yoo ay naan waaw loolu moom dafa bokk rek ci jataayu xam-xam léegi sëñ Tuubaa doon wax rahimahullah naan laa tuftiri fatwa wa kun mutajallidan hatta yaqulu an-naasu innaka naasu innaka mun'im mu ne kun kaatiman lid-durri wal bu'sa tanal qasdan wa ta'lul jiila yaa muta'allim da ne eh, yow mi jàng yow mi wut xam-xam kaay conseil bala ngaa dem kun taati man li duri nekkal koo xamante ne nii métti ci la mën a dal ci boo ut xam-xam moo xam fa ci yoon wi la wala boo agsee ba toog wala yi lay dégg ñu ñaan xoolal fa mu jëm yëpp wala yi xamante ne nii mën a dal ay lor mu ne nekkal koo xam ne dañ koy yëg bu kenn xool sa kanam ba yëg ne métti boobu mu ngi feeñ ci yow waaye tamit métti bi façon métti bu la dal ci xam-xam rek na nga ko nëbb bu ko defee tanal di nga jot di nga di nga am xas dam mooy lan am xam-xam ko din ko am wa taalul ji la bu ko defee ngaraw kay maas yaa mutaallimu yow nit xam-xam kon dañ leen naan yooyu màtte da ngeen koy nëbb rek te bañ koo wax bu ko defee insha allah li mu wax foofu di ngeen ko am kanal bu boobaa kanaal yi yow euh, soxna si bi nga jot alxasda it xam-xam di leen di wa daayira bi wa wa te tamit di nga raw san maas tamit insha allah ni ko alxaafis ibn Hajar waxoon rawatina loolu la wax mais tay boo agsee alxaafis nee la na man lii li ngay jàng bi dama la ko seggal ba bu ko defee boo ko jàppee te mokkal ko xam ko yaay raw sax maas kon bi ngay dem conseillé nañ na bi nga agsee ci nga fekk na bi lii ma lay joxit boo ko mënee yaay raw sax maas kon yooyu ko nañu ko gëm rek insha bu yàggee ko mun amul waaw kay waaw mu ne laa tuksiru shakwa ukun mutajallidan hatta tazunna an-nasu annaka mun'im mu ne bul bari njàmbat laa tuksiru shakwa bul def rek lox kolos rek nga wax ko lu la laal rek nga ne wow saa ji kay ñu ma xoole neexuma wala fee daa amoon ay fel déedéet waaye wa kun mutajallidan nekkal ku dëgër xatta ba keroog tazunnu ñu yaakaar am naa su nit ñi koy gis yaakaar ne yow am na ko yow mun ay mu dëkk ku ñuy xéewale buñ la gisee dañuy jàpp ne yow ci bànneex nga nekk ndekete li ngay def yaa ngi koy def waaye loolu nag xam-xam loolu mooy prix bi waaye yàlla ñu ko yàlla defal may ñu xam-xam boo xam ne jaamu ko ci tamit nañ koy doy waaw kon julli jot na insha allah kon xam naa ñu yem ci bu bu ko defee bu ñu ñëwaatee ñu jeexal huitième bi insha allah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi